lépp tari na ko waaye léegi mënatu ci dara parce que lii la deful lii yoneen saa sanaw iqra'ul qur'an dee leen jàngal qur'an allah digle la de waaw bu ñu bañee bés jot yowmal qiyam yonent bay saa saam bi jàmbat boroomam loolu fekk ñun ñu bokk ca ña nga xam ne ñoo tax muy wax ay wëy yal nañu yàlla musal ci gàcce googu wa qaala ar-rasul inna ya ya rabb inna qawmi mooy lenn ci samay ñoñ dañu duñu ñu tuuti da mooy ummata xeetam waaw ummata ñenn ñu njàng mi kon lañ gàddaay buñ ñëwaatee wa qad bayyana hadha al imam ibn al qayyim rahimahullah waaw alhamdulillah façon façon façon yi nga xam ne leeral dox ni ñuy gàddaay ñenn ñu njàng mi lañ gàddaay bi ñu jàng mukk alxuraan te ñu ne ay jullit lañ hatta toog nii sax waxuñu téye téere de toog a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wash-shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha loolu sax du ko def waaji jamais jamais jamais jamais ci façon jàng mu ko neex bismillah arrahman irrahim achamsi wa duhaha na ñoo xamante ne dinañu jàng alquran waaye jëfe bi lañ gàddaay non dinañ ko jàng moom foo leen fekk sax boo mayol ñu ngi yorub jukki waaye jëfe li ci biir boo seetloo li ñuy jàng ak ñoom seen jëf da foog ne yàlla ak yàlla comme nord ak sud waaw bu du dégg léeg-léeg gaa naan man man ustaas yi ni saay saayee <laughs> mais léeg-léeg walla iyaazu billaah looloo ko ndi ah day jàngale alxuraan nee na sax day def tafsir day kii di jàngale ñu wax mën a alxuraan waaye bés boo jëflanteeg moom idaa amaltahu bil dirham wa dinar wajadtahu xaddaa <laughs> boo jëflanteeg moom ci wàllu xaalis ak koppar ak di ak euh, yooyu Europe dala seeg français faaw ak livre sterling <laughs> ak gaa yooyu nga gis ne waa ji ndekete yoo ab trahir man la buy taxawaalu di mbubboo mbubbum alquran <laughs> ngir piéger gaa yi ngir ma mbaal leen allahu akbar waaw kon am na ñoo xam ne dañu jàng waaye dañoo gàddaay jëf ji am gaa yoo xam ne moom ñoom ci biir gis ji lañu tànn nag lañ jàpp alquran lañ doon wax def ko fast food nga ma luy lool ma ne mooy ni ngay ñëwee ci jaaykatu euh, kebab bi wala pizza bi waaw wax lu la neex yaa vay wala tacos bi <laughs> wala shawarma <laughs> wala forox caaya neex bool <laughs> tàngana bi laaj ko ban façon ci ndawal yi ne nii bu bëy wala bu xar wala bu nag te ci ban ci wàllu woowee ci nag wi est-ce que gigot la fu nooy wala yow côtelette yi mooy faar yee la neex buñ ko dammatee ah nga man di seeñu nga tànn bu la neex tànn sab sauce ketchup wala mayonnaise wala algérienne wala marocaine wala tunisienne <laughs> wala harissa <laughs> loolu lépp nga boole ci nga tànn mooy ni ngay ñëwee tànn lu la neex ci mbir yi am na ñoo xam ne noonu lañ tànn ci alquran waaw mooy nu'minu ba euh, euh, nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wax nañ ko bi fan yee fi ko fàttale ci alquran ñun daal leen la ñuy gëm fàtte euh, gàddaay yeneen yi weddi yeneen yi kooku façon gàddaay la waaw waaw am na ñoo xam ne ñoom ci seen ñoom ñoom waa réew mi ñoo gàddaa alquran en tout cas les décideurs waaw koo fi wax ñu naan alquran waaye bu desee lan la ñu war a doxal nag ci suñu dund gi bu ñu amee problème mu mariage problème mu mirage ah problème politique problème mu nangam mooy constitution bi ci lu muy tegu ñu ne ah boobu nag nañ woowi nañ xëcc Montesquieu waaw nañu gaa yi xalaatal wala monsieur le président dajale des juristes joxe ay xalaatam yi nga xam ne neen bii la bëgg ñu defal ko ci constitution bi après mu def ko référendum ñu sànni alquraan yàlla ji fële waaw nabaduhu wara'a zuhurihim ñu sànni ko seen gannaaw doq ya waaw ka an lam suñu koo gis yooyu yëpp ay façon gàddaay la ku nekk ci lii waxu yonent bay saa saam bi muy jàmbat dal na wa qaala ar-rasul ya inna qawmi ittaxadu hada alqur'ana mahjura moo tax saydina abu umama albahili radiallahu anhu yonente mi alay saa saam bañ loolu dal ñu bañ a bokk ci ñi nga xam ne keroog buy jàmbat ñoom dañuy duggaale ci ña tax muy jàmbat mu nañu iqra'u alqur'an jàng leen alqur'an fa innahu ndax moom alqur'an yati yawma alqiyamati shafi'an li ashabihi waaw loolu rek la ci imaamu Nawawi indi day dikkal yawmal qiyaam nekk kuy eh, eh, nekk shafi'an di rammu di tinu di intercéder pour ñi nga xam ne ñooy waa alquran mooy ñi ko doon jàngati di ko jëfete yàlla tax waaw waaw képp ku ciy gis tal yow bokkoo non moo tax sayyidina rasulillah alayhi salaatu wasalaam wax ci xadiis ba Seydina Abu Hurayra wax ñett ñi ñu njëkk a dugal safara ëllëg bokk na ci koo xam ne rajulun ataahu Allahu Allahu al-Qur'aan yàlla da koo jox xam-xamu al-Qur'aan mu dekkil ko mu naan ko eh, waa sama jaam loo jóg mu naan dama doon dama koo jox ngir yow jàng ko ngir yow mu ne ko wax nga lu wuuteeg lim deme danga koo jàngoon ngir ñu ne yaa mën a jàng waxoon nañ ko jeex na aywa ñu dugali ko sawara wala iyaazu billah moo tax. al ixlaas kese moo la ciy génne loolu moo tax bunt yu njëkk buntu bu njëkk ba am solo ci kitaabu eh, riyaadu saalihiin ndax seen lépp ci l'ixlaas la képp loo xam ne l'ixlaas amu ci jarul ngay sonn muy yéene rafetal sa yéene sa digganteeg sa borom waaw kon nag mu ne kon iqra'ul qur'aan ashaabi day ñëw nekk di tinu li ashaabi ay ñoñam ña koy jàng te yàlla tax ñu koy xamle te yàlla tax te koy jëfe te yàlla tax te di ko xamle te yàlla tax ñoom ñooy waa ashaabul qur'aan ñoom ñooy ahlul qur'aan ah te yonent bay saa saa waxoon na hadis boobu gisaguñ ko de waaye mu ngi woon ci al arba'in an-nawawiyya hadis numéro vingt-trois ah bim naan al qur'aan an abi malik danga koo fàtte al ashari waaw an abi malik al ashari moom gisoon nañ ko hadis vingt cinq la woon <laughs> romboon nañ ko fi hadis vingt cinq muy alxaaris ibn aasim bim naan at-tuhuuru shatrul iimaan wal hamdu lillaahi tamla'ul miizaan wa subhaanallah walhamdulillahi tamla'aani aw tamla'u maa bayna as-samaa'i wal ard wala maa bayna as-samaawaati wal ard was-salaatu nuur was-sadaqatu burhaan was-sabru diyaa' wal-qur'aanu hujjatun laka aw aw alayk allah gisoon nañ foofu ma ne alqur'aan yonent may saar saa waxoon na ne day ñëw nekk yawmal qiyaam lay pour yow wala contre yow y a pas beneen façon alquran daal dañ ciy mën a conformé wu dëppook moom jëfe ko te yàlla tax daal di làmboog digleem yi sori tereem yi masta tax te sa kem kàttan te yàlla tax ah boo defee loolu yow bu yow qiyaamee moom mooy plaider pour yow ci sa kanamu borom ne borom bi kii maa koy seede je suis son avocat bi nga xam ne laa avocat laa avocat yawmal qiyaam in lam yakunil qur'aan allah bés boobu sa jëf mooy ñëw taxaw quel quel bel al quel bel avocat lan moo gën a rafet avocat al qur'aan ñëw ci taxaw ci kanamu borom bi tabaraka wa taala ñëw ne la ñëw ne la ñëw di yow ñëw di plaider pour yow voilà naan borom bi kii moom diw moom dafa dëppoo woon samay samay digle di ma nafar di ma tadabbur waaw afala yatadabbaruna al qur'an am ala qulubin aqfaluha sa suuratu sayyidina Muhammad wala suuratul qitaal waaw Allahu akbar ndax du ngeen di settantal alquran wala boog daa nekk dama ko wàcce ci yoo xam ne dañoo am ay kàdd naa dañ kon allah allah allah allah allah kon alquran daal day nekk xujja lay moom dina ko doon léegi nag yow nit ku nekk yaay choisir ban façon lay doon ci yow maadaama ñu ngi dund yaa koy choisir yaay choisir yaay tànn de ban façon nga bëgg ndax da ngaa bëgg mu nekk xujjatun laka am xujjatun alayka ya abd anta taftar yow yaay tànn yow yaay tànn est ce que da ngaa bëgg alquran nekk lay pour yow wala mu nekk contre yow waaw ida altazamta awamira wajtanabta an nawahi fa yakunu insha allahu alquranu gadan amama rabbik hujjatan lak hujjatan lak waaw hujjatan lak wa illa sayakunu alquranu hujjatan alayk ya abd waaw waaw boo dëppoo ay digleem te sori ay tereem te Yàlla tax bu liggéey moo lay plaidel doo sonn moo lay tinu sa kanamu boroom waaye nag bu dee leneen a tax boobaa di nga xam ne nag eh, day ñëw na kii doon woon jàng bu nekkee lay waral la ci sa kaw loo ma sa di lu ma ma sa digle mu bañ fu mu romb ñu may jàng fu mu toog ñu commencé naa war maa jàng sax mu jóg dem joxow lay ah waaw non c'est que daa am fu mu waroon dem quoi non dama ko fàtte woon sax fi ñuy wax noonu bu ñu lemaatee kaamil bi tegaat kaamil bi di waxtaan beneen sujet mu toogaat man si ko sax war mais waaw mel ni ñu commencé nag waaw nañ commencé nag c'est ça mu moom mahjura jàpp alxuraan daal di koy gàddaay mu nekk lay contre yow kantaal yi ci tegu xanaa dañ koy wax ci gàttal parce que hadis bi ci tegu loolu lay wax de <laughs> mu ne yati shafi'an day ñëw yawmal qiyaamati shafi'an li ashaabihi iqra'u az-zahrawayn waaw yeneen tubaab yi saa saa ne jàngaleen az-zahrawayn maa ma'naa az-zahrawayn waaw al imaam an-Nawawi rahimahullah ci al-Minhaaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne qaalu summiyata az-Zahraawayni li nuurihimaa wa hidaayatihimaa wa aziimi ajrihimaa waaw waaw mu ne dañ leen a tudde nee nañ boroom xam-xam yi nee nañ dañ leen a tudde az-Zahraawayni ndax lan seenu leer ñaari saar yooyee waaye seenu génn ju ñuy génne ak seen mag bu pay payoor bu nekk ci di leen jàng mu ne kon jàng leen ñaar yooyu mooy yan al-Baqarata wa suurata Aali Imraan yeneen tubaab yi saa saam jàngaleen alquran waaye rawatina albaqara suuratul baqara waaw allah la vache waaw saarub nag wu jigéen wi wa ali imran ak su saar bi nga xam ne mooy wax waa kër imran alay ala nabiyina wa alayhim afdalu salati wassalam waaw waaw wa ali imran muy waajur wu góoru sayyidatu Maryam bint Imran ummu Isa alayhim ah, salawatu rahman mu ne dee leen jàng rawatina ñaaroon fa innahuma gis nga ñoom ñaar yatiyaani dañuy dikkal dañuy dikk teew présent yawmal qiyaamati ba sub taxawaaji ka annahuma ghamaamatan mel ni ñaari niir aw ka annahuma ghayaayataan mooy lépp loo xam ne daf lay muur nekk sa kaw bopp yu tiim la ñaar yooyu ñoo bokk lu ñuy tekki ci côté boobu mooy lu ñu la tiim la waaw loo xam ne day mel ni parasol wala parapluie boo xam ne daf laa tiim wala ay niyaas yoo xam ne ñoom ñoo lay tiim loolu la ñuy so la leen borom bi di soppi ëllëg yawmal qiyaam ca jamono ja nga xam ne naaj bi day tàng jër ñoom ñoom moom doo tàng yow waaw waaw. aw ka annahuma firqan min tayrin sawaaf wala dañuy mel ni ñoom ñaar firqan mooy mbooloo waaw firqan mbooloo dañuy mel ni mbooloo waaw min tayrin ci ay picc sawaaf yoo xam ne ñu ngi tallal seen laaf yi waaw a amintum man fi samaa'i an yaxsifa bikumul ard fa idaa hiya tamuur ah afalam yaraw ila samaa'i fawqahum noodu boobu kayfa banaynaahaa noo lool suuratu qaaf la waaw mooy bi muy wax wa yaqbidna maa yumsikuhunna illa arrahmaan waaw boobu laa soxla waaw wa yaqbidna awalam yaraw ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir suratul mulk borom bi ne awalam yaraw ndax ñoom duñu xool jëme ila at-tayri ci picc mi ngi naaw tiim leen fawqahum nekk ca seen kaw bopp ya di naaw saafatin mu nga tàllareel seen seen laaf piccé di naaw piqué ah di naaw wayaqbid na léeg-léeg nga gis ñu lem ko battre el yi tël lem dangay piccoo dañuy naaw naaw naaw naaw tàllal rek jëkk lem ñaar yépp te teewu leen di avancer waaw boo nee xanaa ne bi muy bi muy tàllal looloo ko téye waaye bu lemee limlaaf yi ci kawam ci boppam tëy naaw waaw lu ko téye maa yumsikuhunna dër téyewuleen nag illa rahmaan lu dul borom bi fees dell ak yërmande ci yërmande borom bi ci la leen defale loo xamante ni ñoom mécanisme boobu dañ koy mën a am di naaw saa ñu tallal la saa ñu baatu eloon loolu borom bee leen ko defal waaw innahu bi kulli shay'in mu ne nag ñaari ñaari sa saar picc moom mu lay wax naan la xoolal mu ne ñoom itam min tayrin sawaaf mbooloo ci ay picc yoo xam ne dañoo tal na ñoom ñépp ànd def benn groupe bu ngay gis yi buñ bëree ah? tardu ximaasan wa taruhu bitana <laughs> te ba yeneen saa saam di joxe eh, eh, eh, misaalu wàkkirlu bu ñu wàkkirlu woon dëgg-dëgg ci yàlla wa tawakkul kon de la razaqakum kama yarzuqu at-tayr waaw yeneen tamit saa saam nee na bu ñu wàkkirlu woon yàlla dëgg-dëggu wàkkirlu konoon te kon dinañu wërsëgal comme ni muy wërsëgale picc gis nga picc yi teguñ seeni affaire ci ay calcul yu mett ak seen xawla ak seen quwwa de woowote wuñu ko te xam nañu ne gëm nañu ne te xam nañu ne amuñu ko. waaye ñun doomu aadama dañ ñuy jay ñu jàpp ne ñun dañoo am xawla quwa am nañuy pexe am ay kàttan yu tax ñu war a am suñu subsistance war cee génn ci suñu xelum bopp fàtte suñu borom looloo tax rek ñu nekk ci ay problème ay giraawaale yu dul jeex waaye bés bu ñu wàkkeerlu woon suñu xol yi comme ni ko picc yi di def konoon te borom bi dinañu wërsëgal comme ni muy wërsëgale picc yi tax du waaye nag wàkkiirlu ci yàlla tekkul tëdd sama néeg naan yàlla dina bu dogalee ma añ dinaa añ déedéet dane taxdu picc yi dañuy xëy yi dem waxul dañuy rester seen tàgg de déedéet ngi ko doon wax jamono yépp dañuy dem nga gis leen ñu di dem mel ni kuy dem sow wala penku penku bu guddee ñu jóge penku di delluwaat ca seen tàgg ya bi ñuy dem ci suba gi seen biir yi daa ñëw ci waaye bi ñuy ñëw loolu mooy ximaas bi ñuy dem waaye bi ñuy ñëw bitaanaa seen biir yi reng nañu ci semuñ nee mbooloo noonu di tàllal seen laaf mu ne nag ñaari saar yi noonu la ñuy niru noonu lañuy ñuy def ka annahuma firqani min tayrin sawaaf buñ ñëwee lu ñuy def tuhaajani di défendre di plaider di défendre lépp loo xam ne lu nar a yàqal ah waa ji nga xam ne moom moo doon toppatoo alxuraan di ko jàngal ñoom ñu ñëw ne yaa ah, borom bi kii nag an ashaabihi ma ca seeni ñoñ ah ñii nag ah loolu kii moom man nga koo bàyyil rek ndax nangam ak nangam seet ma ci. mu ne iqra'u suuratal baqara yeneen tubaab yi saa saa ne ma waxati ko jàng leen suuratul baqara. waaw dee leen jàng suuratul baqara fa inna baraka gis nga jàpp suuratul di ko jàng di ko tadabbur di ci di ko di ko di di di ci nekk loolu barkele ci jural boroom fa baraka waaw wa hasra kanta ba ko moom ak rëccu lay doon ëllëg bàyyi fi saaratu suuratul baqara ah bu ëllëgee boo gisee nii muy def ay ñoñam nekk ay niir di ko di ko keral di ko paideel ci kanamu boromam di yaa laytani way ak a neexoon man ma def waay waay waay waay ñeenaa di waay kon nag wa tarkaha hasra wala tastati'uha batala waaye te manu ko manu koo dékk moom suuratul baqara al batala muy as-sahara euh, Muawiya rahimahullah muy ibn Sallaam nee na nee nañ bala jote na ma que ne al batala mooy sahara mooy magicien yi gis nga leen jibarkat les shaytaan yi les les sataniques là suuratul baqara mënuñu koo kii moo tax bokk na ci saar yi xam ne yoneen saa sallam daa wax pour saaru muslu la boo ko jàngee ci kër saytaane du fa dugg correction la <laughs> boo ko jàngee ci kër laynu du yege allah waaw ndax dékku mënuñu koo dékku ak tanuñu ko il ne peut pas faire face à la de Baqara allah waaw alquran nag da ngay xam ne na iblis benn képp waaw benn xaraf bu ne nërmeel na Iblis ak ay bokkam <laughs> kooku mooy kalaamu rabbil alamin moo tax lépp alquran day daq shaytaane rawatina suuratul baqara ndax yonent bi saa saa nee na wala tastati'uhal batalata batala yi ñooy les collaborateurs de satan ci nit ñi mooy njabarkat yi yow boo bëggee gis iblis yaakaar naa ne yow jullit bi sori di bëgg a gis iblis seetal lu njabarkat foo gisum njabarkat buy taxawaalu xamal ne ay iblis yu bari la àndal ndax ñooy collaborer waaw ay kàccumaan yu mag lañ minal jinni di collaborer kàccumaan yu mag yi ci biir nit ñi ñooy njabar ñooy ñooy ñooy ñi nga xam ne ñooy njabarkat yi loolu nag qu'il soit le jabarkat des des des VIP waaw mooy jabarkatu kajjkatu bal yi mooy jabarkatu làmbkat yi tadul daj tus mooy jabarkatu ñi nga xamante ne ñooy sëriñ sii nga xamante ne nii ay politiciens képp lañu waaw même bu dee duñu ko wane di jaay nii nga xam ne mbiru àddina kese même bu dee dañuy mbubboo seen maam waaw ñooñu lum ci man di doon ay cinquante mille francs CFA wala soixante quinze mille ngir mu seetal la ñoom ñépp a ci yem ixwaanu shayatin lañ ay mbokki shaytaane lañ parce que njabar képp ku ci nekk yaa ngi collaborer ak shaytaane la mahala waaw asiha waaw shaytaane yi ñoo ko wasaare ci kaw suuf ngir yàq wal iyaazu billah wal iyaazu wallahi billah ha wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulayman wa ma kafara Sulayman walakinna ash-shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr waaw loolu la ñu ngay topp la nga xam ne moom la seytaane yi doon jàng te nguuru Sulayman nga alayhi salaatu wassalaam waaw Seydina Sulaymaan masula def njabar comme ni ko yahuud yu al kuffaar al al fasaqa di ko waxe al marada kàccoor yu mag yi di waxe al kazzaabuun euh, al yi nga xam ne ñooy wax euh, naan Seydina Sulaymaan ab njabarkat la woon wal iyaazu billaah wa maa kafara Sulaymaan ndax seeru kufru la xeetu kufru la walaakin inna shayaatiina kafaru waaye li am ba des saytaane yi ñoo doon defum njabar te ñoo weddi woon yàlla yuallimuuna an-naasa as-sihr ñoo jël ci seen kifru boobu doon ko jàngal nit ñi waaw moo tax ma ne la foo gisum njabarkat buy taxawaalu yëgal de bu yaboo ngeen jàng seeni musluwaay bu ngeen bëggee mucc parce que mu ngi ànd ak saytaane yi waaw gis nga leen wala gisoo leen ñoo ànd waaw wala yastati'u ah, ah. jabarkat yi caaxaankat yi ak saxara mënuñoo dékk suuratul baqara ah, waaw moom boo leen bëggee dàq rek tegal kaset buy jàng suuratul baqara léegi nga gis eh, bon waaw xam naa ba suba waaw non non daa am foo waroon a kii dara booy fay kaset bi muy toogaat comme liñ wax sànk <laughs> parce que mënu koo dékku mënu ko supporter day lakk day lakk te nit du toog foo xam ne flamme bu jëm ci di ko lakk mu toog di ko di ko noyyi di xaar mu ñëw déedéet day day day moytu wala tastati'uha batala iqra'ul qur'an waaw kon jàngaleen al qur'an kon lii la ko al <laughs> imam muslim indi dans son intégralité mais beneen côté bi inshallah hadith bi di ñëw bu Seydina An-Nawwas te imam muslim moom la ci teg bi muy indi lii directement léegi lëkkaale ma bunt bi mooy kon moom fi mu ci soxla rek imam an-Nawawi li mu ci iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawma al-qiyamati shafi'an li ashaabi loolu doy na ngëneel fadlu qira'atil Qur'an yeneen saa salaam mi nga xam ne moom la yàlla wàccal Qur'an yonent bi alayhi salaam bi nga xamante ne nii kaana xuluqul na jikkoom al moom mi nga xamante ne borom bi nee na lu dul illaa rahmatan lil alamin lu dul yërmande ngir borom ñun mi xamal na kon yërmande gi bu ñu bëggee yëpp li mu gën a mate mooy jàngal Qur'an waaw ci bëggee tuuf lu gën a mag iqra'ul waaw ta nga bañ a nekk ci ñi nga xam ne ñoo koy gàddaay la tahjuranhu la Bamba wax bu ko gàddaaya radiyallahu anhu waaw watluhu bu abida dee ko jàng ci loo xam ne da nga koy dappeetoo waaw da nga koy dappeetoo waaw mooy da koy dappee toog waaw bi tantalil kicciri tiire di ko tadabbur ku koy tadabbur di ci di ko settantal moo ci man di génn ay atte waaw min huma shi'ta abadan min al-ulum bépp façon xam-xam boo bëgg man nga ci tiire waaw waaye loolu du ko c'est pas donné à n'importe qui <laughs> c'est pas n'importe qui moo ko man waaw c'est pas donné à n'importe qui waaw waaw min al ulumi misla salih salaf comme ñi nga xam ne ñooy way dawlu bu baax ba seen lépp seenu càll ca alquran lañ ko jële jëlewuñ ko feneen in kulluhum min lujji bahrihi ku nekk ci ñoom suusi alquran ci nga as as as mënoo jël lépp man da nekk as mu defar la mu defar leen kon nañu as waaw te mel ni ñi nga xam ne ñoo koy gàddal waaw adim tilawatan saxal di jàng li dal kitaabi ci téere bii ma wax muy alquran walaw salasatan min al ahzab bi moom bu dee ñetti ah ngay jàng ci ci bés yi fii kulli yawmin ci bépp bés duuna hijranin lahu mukk bu ko gàddaay kamaa kem nga xam ne talabatul ilmi malheureusement ñii sàkk kotu xam-xam yu bari nag lëwu <laughs> dawun timaa moom lañ leen di askanare waaw mooy dañoo gaaw topp xam-xam bi topp ci leneen di jàng fiq topp xaala diw xaala diw xaala fa diw waaw même diw bi mu gii nee nañ ko xanafiya yi waaye maalikee yi nee nañ leen nangam nangam topp yooyu ba sawaay mën na toog moom une semaine bu ubbi téere alquran mu ne mukk bul def lool waaw kon iqra'ul qur'an amru nabi kon ngëneelam rëy na mooy nekk sa ki nga xam ne moo lay intercéder di la di la ramm ay waa alquran yawmal qiyam te wax nañ la lool du jaas ndax xujjatun laka am xujjatun alay day nekk lay pour yow wala contre yow waaw léegi nag bi ci baax mooy nekk lay pour yow aywa iqrawul qur'aan te jàng tey jëfe wallahu taala aalam kon ñu yem nii bii ni ñëw inshaa allahu taala ñu jël hadis bi ci tegu muy neuf cent quatre-vingt-douze moom lañ la ne moom lañ imam muslim comme nii ko imaamu Nawawi rangale noon tiitoon na imam muslim rangale woon ko noon ci sahiham bi kon ñu gis hadisu seydina an-Nawwaas ibn Simaana wala an-Nawwaas ibn